mawaa'idu urqubin lañ des promesses de Gascon képp ku la ci wax dara mbaa <laughs> bu dara ay kàcc la waaw wayaxuunuuna ñuy trahir nit ñi di naxaate ñu xame leen ci moo tax walla yu tamanu na kenn du leen wóolu waaw wal iyaadu billah looy nent bay saa saabu waxoon ne jamono li ñëw ba nañ naan bërëb sàngam koñ sàngam am na ko ku wóor loolu mooy loolu bërëb sàngam am na ko fu wóor waaw mais ñun dunduñu li wayaxunuun dañuy waraate te waraate gi mooy day tas li ci gëraaw mooy day tas waaw te <laughs> méfie-toi laa wax des apparences trompeuses waaw trompeur waaw gis nga yow mooy tëndkuwul ah ci yi nga xam ne moom la gaay liñ lay wan nii ci biti di jaay waxi alquran ak waxi hadith ak solu ba jekk di niru niru ñu baax ñaat ñu yàgg ñaat ndekete ñépp ay dóorkati martu képp a fi ne waaw wayaxuunuuna ay trahir man dëgg dañoo di waraate kat yu <laughs> ñi dañ koy xamante seen biir moo tax walaa yu tamoon noona kenn du leen wóolu <laughs> la ilaa gis nga wa yash qawmun yashhaduna wala yastashhadun am na yeneen affaire yoo xam ne on préfère bañ cee dugg parce que dafa am yeneen xadis bu naan bokk na li gën ci shahada yi mooy ki nga xam ne day gaaw seede laata ñu koy laaj loolu nag nan nga koy déggee xadis bi loolu taxuñoo jóg waaw ñun côté bii ñuy wax ñi nga xam ne mooy melooy suñu façon yi nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw ñetti xeet yu sell yooyee te lu muy gën a sore muy gën a yées ñun moom loolu la waaw <laughs> moo tax <laughs> ñun xoolal li Cheikh Ahmadul Khadim doon wax naan hada zamanu aqbahu zamani <laughs> jamono la ne woon moom hada zamanu gis nga man Cheikh Ahmadul Khadim gis nga jamono jii may dund aqbahu zamani mooy bi gënee yées ci jamono yi fi jaar wallahi wax na dëgg waaw wallahi wax na dëgg waaw mooy day dellu ci hadith bi Seydina Anas wax waaye nag waxoon naa la foog naa boobu bañ koy wax ci masaali bi waxoon naa non ci axiru zaman bi wala beneen occasion bu ñu ko tuddoon ne bu dee suñu réew yi Sénégal attention attention de dëgg la gis nga ak réseaux sociaux yi ñoom YouTube TikTok Facebook ak façon yu mel noonu boo ci kiiwee da ngay foog ne mbon gi mbon law na loolu moom kenn du ko weddi loolu fee ku koy weddi mooy da bëgg nii nier la réalité mais attention rek gis nga jeunes yi ni ñu soppe ni ñu toppe di ut xam-xamu diine amul woon bu njëkk la sii billahi alladhi la ilaha ci suñu réew goy gox yee amul woon bu mooy mouvement bi ñu demee noonu amu fa woon waaw amu fa woon de waaw parce que gars yi ñoo hypothéqué woon xam-xam bi pour un caste benn caste bu ñu xam loolu la ñuy wax un caste wala une caste <laughs> ñu bàyyi ñoom meetar ñu seetal ñu loolu ñoom ñi nga xam ne dégg tubaab <laughs> ñoom ajaa meetar <laughs> corrigeel ñu loolu waaye ñu santatira voilà <laughs> kon mooy ay gaa yoo xamante ne nii ñoom avant mais ñoo xamoon daa bari bari woon moo tax dañ doon dugg dëkk ñoom ñépp yëfi ceeb doon la ñuy def yëfi dañ na ay julli lañu mais jigéen ñi seen ween ñi di feeñ góor ñi jaxasoo beeg yi naan sàngara gi ne xas ñépp dégg nañ la mbaay fa te bul yaakaar ne gaa yooyu ñu ci bari ay yéefir la de ñu ci bari ay julli la ñoon mais diine nekkuloon seen affaire parce que ñoo jàppoon na ñoom diw nee kastir bi nga xam ne ñooy sëriñ si ñoo war a yor xam-xam bi te ñoom ci seen bopp sëriñ soosu ñu bari niñ doon doxale ay dëngate la waaw looloo tax ñoom la sëriñ sëriñ Tuubaa doon doon doon doon dugg ci masaali waaw waaw naan naan gaa yi <laughs> bul foog lépp loo gis fa laysa kullu ma ra'ayta mudawwaran ka'kan wa laysa kullu daw'in qamara attention de jamono ji bu fi yaakaar ne lépp loo gis mu ron lu nekk am biscuit la mukk nekkul loo gis mu naan xoy ca kaw rek loolu aw weer la boo xamante ne dina mën na cee leer loo koy dox mukk ay këpptal lañ de isbaana jahran annama suyuuxu hada zaman julluhum fuxuuxu lu taxoon mu ko doon kon yow dégg nga léegi kon li may wax ak loolu euh, que ne que ne kon gis nga réalité bi moom moo ko dund de man nga ne yow moom dëgg façon dundoo ko fenn loolu ngay wax mooy la ma laa déggut il dëgg-dëgg leer na jëxëran leer nañ laa wax am na maa suyuuxu gis nga ñiy nekk fii naan ay sëriñ lañ hada zaman sama jamono jii may dund man bamba julluhum lépp ci ñoom fuxuuxu ay këpp lañ waaw ni waa ji di këppatale picc mi bu ko bëggee jàpp rëbb bi noonu képp la ñuy def taalibe di dundi seen kaw te dundaluñ daraay diine al aqlu bi diin képp lañ fi newe lu fi yàqu ñooma waaw te xam-xam di yaatuwul woon ci ñooma waaw yaatuwul woon gaa yi tuut rek la ñuy xam comme que au pays des aveugles <laughs> li nasaraan bi wax réew ma nga xam ne ñépp ñoo silmaxa dafa yor benn dëkk kooku mooy jiite mooy rewaat yi looloo fa amoon waaw ay caaxaan kat ñoo fi newoon <laughs> di wootewu këriñ waaw waaw ñi ci selloon man nga leen a compter moo tax sëriñ bi ne julluhum ñi ci ëpp ñëpp xuux ay këppatal leen ay këppatal leen dañ lay dañ lay jaay sa àddina ak sa àllaxira ak ñir ñoom seen seen àddina doon ja <laughs> alors que léegi loolu moo tax am nga ci la koy wat mais muuraay kañ la feet Sénégal muuraay yow bay moom taxul ma yow yow yow da ngaa yéex a jóg da yéex a jóg <laughs> mais ñun ñi nga xam ne ñoo la ñoo la ñoo la zutiyaat tuuti <laughs> waaw ndax yow li ma la zutiyaat bariwul la <laughs> mais dun naa nag alhamdulillah gis nga mouvement wu muuraay jigéen buy muur ma ne mouvement boobu ibaadu yee ko fi indi neex na ku mu neex naqari na ku mu neex looloo am waaw neex na ku mu neex naqari na ku mu neex ku mu naqari loolu mooy dëgg tamoo moo am te jazaahumullahu xayran waaw yal na borom bi yàgg leen a fay ñoo ko fi indi ah, man mii gis naa ñoo xamante ne nii jamono yooy nga xam ne année quatre-vingt-dix yi quatre-vingt-sept jàpp quatre-vingt-dix jëm noonu ay jigéen yoo xamante ne nii dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon euh, muur mais xeex la woon seen kër ak seen mag yu góor yeeg seen baay seen yooyu. waaw dégg naa ci benn histoire boo xam ne boobu euh, koo xam ne da moom ndaw sa ba mu doon muuru waa këram di ko tere muy bañ imaamu dëkk bi imaamu foofu lañ dem ngir mu waar ndaw si ngir mu bàyyi muuraay bi waaw ñenn ñi naan la man sëñ Fallu laa gëm ak wala sëñ Babacar si lañ jot radiyallahu anhuma <laughs> comme si man bu ma gëmee ñooñu muuraay waruma du sama affaire wal iyaadu billah kadabu wallah ñooñu nar nañ waaw waaw loolu moo fa amoon col ko yiñ naan col ko gu sell la ñii naan sol ah seen col ko gu sell na xam nga lan la xàppati ci doq day feeñ doq gi day feeñ muy liñ naan yére wolof tagalu la ñuy def loolu bokkul ak muuraay ñëw ci gàmm yi ñëw di siyaare sëriñ si leen léegi noonu lañ koy defal léegi sax lañ tànn jël ko kaal kol gu yaatu googu di ko teg après di ko teg ginnaaw tagalu gi loolu yàggul yenn yàgg yi waaw te teewul seen jaar takk yi lépp ñu feeñ parfum yi ne tas noonu lañ doon solo mu leeral ne kii moo tax moo tax boo seetloo jigéen ñu bari man ñoo julli julli ju jag ci réewi wolof yi ku ci topp noonu ndax seen muuraay yi du mat bu ñuy julli seen loxo yi ñii wañu tànk yi fii ñii ba pare kër sëriñ ngay génne te sëriñ bi bu dee ñi julli ci ñoom ibaadu yi ñoo fi ñëw indi fi muuraay gu leer nañ bu jaar yoon waaw ba ñenn ñi nga xamante ne feneen sa lañ bokkoon ci yeneen kii turuq suufi yi commencé ñoom itam di def ni ñee waaw mais képp ku fi doon soloo noon gaa yi dañ la doon duut baaraamaa li ngay gis daara yi nii ñoom ñoom ñu bari nii di muuroo yow boo seetloo bu dul luñ bind ak daaraay diw da ngay foog ni ñi ay ibaadu lañ ñoom ñoo ko fi indi neex na ku mu neex naqari na ku mu naqari laa wax waaw am na bien sûr ñoo xam ne doon nañ muuru muuraay bi sax mais ñooñu c'était rare waaw moom laa la ne gars yi ñoo ko te te xamoon nañu ko ah xamoon nañ ne muuraay bi jot am na ndax am nañu ko doon muuroo xam nga waxoon naa la fi du fii sax ci Riyad bi euh, euh, sayyidatuna euh, Maam Jaara di ndayu Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhuma mais kan moo yor foto moom amul photo xam nga amul photo dañ koo li ngay gis yëpp ñu naan la ci way soxna jaara radiyallahu anha dañ koo photo dañ koo dessiner ab dessin la bu ñu photo mais kenn amul foto est-ce que mas nga yi du ñu ko dessiner mu tagalu comme ni nga xamante ne noonu la ñuy présenter yenn jigéen yi naan kii sëtam la wala wala keneen ñu naan la diw mii eh, diw bàyyi ma doon diw wala mooy sëriñ nangam ñu gis ko muy muy muy tagalu lu tax duñ ko def duñ ko dessiner comme noonu te dessin kese na parce que xam nañ lu baax ne képp ku ko def yow gaa yi ay cours lañ lay fekk te yaa yey ñu rimba lay cours wallahi yaa ñu dóor lay cours ndax xam nañ ne mbir mi du lée ñu ko photo yi dessiner ko noonu lool mooy mais ña ko doon jëfe bariwul ña ko doon jëfe bariwul waaw te léegi xoolal muuraay bi léegi fu nekk ngay gis muuraay yu mat même bu dee ne léegi mooy mbir bu bari ak tendance bi ñii ngi di ci dugal leneen lu ci bokkul ay ay jiir seereek ay ay oof yi wag yooyu yooyu am na waaye ma ne mouvement muuraay ni mu baree nii masula baree noon suñum réew masula baree noon col gus bu jot gi ngay gis même bu dee ne daara gi bari na futteeku géeg ah, na awut bari na yel awut bari na ma ne ña ngay gis ñuy muuru bariwaay boobu masulaam Sénégal te tamit ñi nga xamante ne loolu mooy côté jigéen ñi côté góor ñi gis nga ñi nga xam ne ñoo la seen xam-xam yi ñor ci tariqa bu mu leen neex bu ñu bokk wala sax en dehors de tariqa gis nga mouvement yooyu jeunes yi bu ñu soxlaa seen diine engouement bi ñu am ci wàllu xam-xam xam surtout dañ ci source bi ba lay sa sàmb di hadis ak alquran loolu engouement bi ci am bëbb gi ci jën yi bëbb jamono yii amul woon bu jëkk waaw te dañoo gën a yeewu boo gisee sëriñ si léegi ñu am problème loolu bokk na ci li gën a rëy parce que gars yi dañoo commencé yeewu waaw moo tax moo tax la waaj waxoon waa ji naan man dañ ma doon nax man ak sama baay yëpp dañ ma doon nax waaw ku ma xam-xam sama baay nangam ci nangam ñun ñëpp dañ doon nax mu ne ma waaye gis nga man sëriñ si gi doon ñëw fii doon ko fekk ak ña ak ñam neewloo ci Europe ba ñu gisee ma commencé bi gëstu lañ bàyyi ñëw sama kër waaw bañ commencé gis may gëstu xam-xam bu leer nañ ñu xam ne man nekkatuma jaam bu ñuy jëri bu ñuy ñoddi di ma nax di ma jëri fu la neex ma gisee ma commencé mooy yaa ngi commencé am nga torche ñu gis la ngay commencé di jël ay pile yu baax di ci def comme que ñoom dañoo rafle soluñ dara dootoo leen gis c'est normal loolu kese la moo tax ñu daw ba ko <laughs> mu ne boobu leen gis sama kër wallahi <laughs> parce que gars yi léegi bari na ñu réeral ba léegi de ñu réer ba léegi te wax naa la ñenn ñi am nañu xam mais amuñu fitu génn ci yooyu parce que dañ leen a jéng ci ay nettali yoo xamante ni nii moom la leen yenn ustaas yi yenn gàmmukat yeeg màngalkat yeeg cantkat yi di leen dóor guddeeg bëccëg di leen ci tiitalu que ku fi jóge nii di nga torox ku jóge ci kii di nga torox te waxuñu bëgg wallahi alladhi la ilaha illa huwa torox taa nga nekkul ci seen loxo waaw an-nafu wa durru min ar-rahmani laysa min al-bidani was-sudani ñenn ñi koy wax sax ki wax lii mooy seen ak ñi nga xamante ne ñenn ñi koy wax dañ naan moom mooy seen sëriñ ak Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu ma ne njariñ ak lor nekkul ci loxo nit ku weex du caagante nit ku ñuul ci loxo borom bi fees dell yërmande ci la ne kon nag boo ñu mënuñ laa tëkkoo noonu am na ñoo xam ne nag amuñu fiti jóge ci loolu waaw te eh, ci xam-xam bi ni mu kiiwee mais kan moo fi mën a wax ne parce que affaire yi li tax may joxe yi xaw ci mooy pour kii weddi naan sawaay da ngay déconner da ngay wax lu la neex aywa yow dama lay laaj là on est <coughs> l'an deux mille vingt trois de vingt quatre dix huit janvier deux mille vingt quatre yow dama lay laaj benn affaire est-ce que y a vingt y a vingt ans muy mu tombeeg lan y a vingt ans deux mille quatre yow deux mille janvier 2004 yow xam-xam tey ñi nga mën a toog sa nit am sa internet soxla xam-xam ci làkk wolof laa wax téere sàngam nga dugg ci internet dugg fekk ko fa te génnoo sa nit mën a jariñu mën a jàng ni xam-xam lawe loolu amoon na jamono yooyu wallahi amul woon ñu bari amuñu woon internet ñu bari xamuñu woon yooyu te ñuy jàngale ñu bari sax yooyu doonuñ ko def dañ doon toog ci seeni bukk jàngal ña ñuy jàngal mooy ña fa ne ñenn ñi ay cassette lañ doon def ñu ci gënoon a yeewu te cassette yooyu c'était rare de gis ko alors que léegi fu nekk ngay toog fu nekk ngay toog te téere yu bari yoo xamante ni kenn jàngale ko woon bu njëkk ci làkku arab ci làkku wolof sotti nañ ko ci làkku wolof waaw def ci ay saraa yu baax waxuma rek ay firi noonu rek di dem même firi yooyu di dem rek dafa am solo waaw ndax dina la may nga am aperçu ci affaire bi waaw nga gis mbir yi mu woowee léegi loolu daa amoon bu njëkk waaw loolu moo tax képp koo xam ne borom bi nëmm na laa gindi da lay dugal ci yooyu sóob la ci yoonu xam-xam boo ciy dugg di mucc wallahi man alima najaa kuy xam di mucc ah waaye man jahila nag dalla wa xasira xusraanan mubiinan wallah waaw dara nag di nga xamante ne gu leer naññ la waaw waaw kon nag gaa yi wa ay waraatekat lañ dañuy war de wala yutamanuun te kenn du leen wóolu mais comme que day tas finalement doo xam kenn koy wóolu te yenn yi mooy il faut nga am ko la ko defal ñu ngi nii képp ku bëgg tabax kër nooy def xoolal rek te ni ma waxee dama wax profession boobu mais profession boo jël tailleur menuisier apprenti benn ku lay dawalal sa oto sab jaay wala yu sab sab sab tata wala yu mel noonu nga am ko transporteur baykat loo am lu nekk boo ci jëlee ay nit da dem ba biir di rëccu moo tax gis Sénégal benn kër boo xam ne benn maçon képp ko tabax ba mu pare c'est tellement rare da jël kenn parce que jaay nañ la ne moom ku wóor la te ña la koy wax ñoom ci seen bopp xamoon nañ ne waa ji wóorul wallahi yow boo demee ba ci biir mu am problème ngay dégg ci seeni wax wala fore ci wéewu bëy luy wane ne ñoom ci seen bopp mi naan la war ko tabaxal ak nàngam am ngay dégg ñu naan moom dalee na naxoon sàngam ak kooku kii ak kii mais xamoon nañ yooyu yëpp mais pourquoi ñu ne la malgré ça kii ko wóor la jox ko mooma liggéeyal te waxu la ne liggéeyam ba soit mooy ci mujjee ñëw waaye am na ñeneen ñu fa jaaroon te moom ma fa wala am na fuñ jaar koo xamante ne nii baaxul nga nëbbu ko waa ji baas ko waa ji profession boo dem waaw ah, jox menuisier bi say bant ngir mu kiiwal la ñawkat bi tabaski laa ko soxla mu ne la kañ nga fay lu mat cinq jours avant tabaski tëddal sa nit waaw ah, wala mu ne la ñu nee suba la tabaski ngay ñëw tëddal sa nit ñëwaatoo woote tey ñëw di ko seetlu nga seet di ko laaj wallahi di nga ñëw taxaw ah yaa man de maa ñëwoon ngir jël ñaw bi xam nga su la julli ji comme ni ñu waxante woon sawaay bi nga ñëwee lay lay door a fàttale ko jël na yeneen i engagement naan la xaaral xaaral ma pare ko kii bi rek ka des naan la xool na daan koy dem ah man nga dem man nga dem ñëwaat ah. man maa ngi fi ngir boo demee mu tax booy taxul jël kii kii nga ñëw fekk. nga dem ñëwaat ba léegi mbir mi pareegul daamine gu ñu ko defaguñ ko nii yow ngay xool ay minuit te suba la tabaski waaw deux heures du matin nga nekk ngeen bari fa lu war a parce que way gaa yi wa yaxunuuna parce que ay waraatekat lañ walaa yu tamaroon kenn du leen wóolu nit ki lay dem ba xam loolu mais bon fii kenn wóolu fi ah mais bon comment je fais faire am na yoo xam ne nit mënu koo defal sa bopp il faut am ko la ko defal mais ñu wóori di kese ne mais ku amul yaay nàmp maam moo fi sës wal iyaadu billah mu ne wa yanzuruna wa yanzuruna ak wa yanziruna ñuy joxe ay nisa di nisar wala yuufuuna dara lañ ci dul mata borom bi boo ñu defalee lii te waxoon nañ na nisar nisar borom xam ne naan de façon ci liñ joyal dañ koo sib waaw parce que façon chantage lay niru borom bi boo ma defalee lii ma defal mais nag boo ko waxee tanta matal nizar da nga waxoon lool farata la moo tax boroom bi tag bi na nga xam ne ñoom bañ nizaree dañ koy matal waaw yuufuuna bin nazr wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira waaw ñooñu dañuy matal seeni nizar waaye ñii <laughs> seeni nizar dara lañ doon matal Allahu akbar waaw vëbuñ la defal c'est des vœux pieux duñu ko respecté mukk waaw jamais waaw yàlla boo ma defali wala diw eh, yow de boo ma kii walee lii ma wuu boobaa moom moom non sawaay yow koy bu ma génnee ci lii boo ma jàppale ma génn ci moom sa affaire yi dinaa ci taxaw ak nàngam gis nga ba mbiram doxee la lay fàtte wala mu fàtte fàtte lu la nga koy woo doo ko jot di tomber répondeur lu nekk mu lay gololoo di la dawloo ci àll bi wala iyaazu billah lu tax wayanzirun wala yuufoon seen misère yi dara lañ ci dul matal dara waaw te lii lu leen ko way mooy topp seen bànneex topp tóor tóoru àddina yi nga xam ne moom la yonent bay saasaam doon wax naan moom laa li mu gën a ragal ci yéen mooy ñu ubbi àddina ci yéen xéewal yi ngeen xëccoo ko comme ñi ko ñi leen jiitoon xëccoo mu ala ngeen al comme ni mu leen alakaloon waaw mooy tóor tóoru àddina la xëccoo ku nekk bu ma mënee lekk ci yow dix mille dina ko def fu mu la jekkoo dina la dóor mark waaw kenn wóoru ci dañuy ñëw moo tax finalement yow da nekk naa làmbara des fois ci nekk au sérieux te soxlaa dimbali ak ci ko nekkul sax da ngay dem ba dootoo ci xàmmeeti kenn parce que naxaate yi dafa bari ah sama ordonnance bi kii nangam ak nangam sama moom ñoo xam ne rey nañ seen baay wala seen ndey ngir am xaalis bu ñu jële ci yow ne la sama baay moo génn àddina li ñu gën la ma bokk ma waxoon waa ji rey na fi yaayam wala jabaram jabaram jabaram waaw yow nan ngay ñëwee nit koo xam ne moo ma ko nettali ku ma xam la waaw moom Sénégal lañ ko ko def. waa ji ne ko yaa jabaram moo génnaat bi mu ne inna yow am lu mu ko jox ba pare mu kii mu ne ko non wax ma fi nga nekk ak yooyu ngir mu ñëw taal otoom ñëw waa ji xam ne loolu day ñàng <laughs> mu ànd ak waa ji quoi mu naan ko mu ñëw wax ko ko waa ji di ko jox kii mu naan ko bon fële la wax hôpital bi xaw ma fan mu ne ko kii ngaa bàyyi ma ñëw mu naan ko non léegi bi nee ma insister. biñ ne aw laa lii de day de gi def may def foofu saa jël téléphone dem ba ñu ñëw ba ci yoon mu mu kii ah waaw ana waaw génne ah génne ngeen ko jàllale ngeen ko ah léegi wax ay waxam après day ko waa après mais c'est non sama kii sama ñoom ni jaay yóbbu na mën a mem ne jël yow yow yow lan ñëw di ko génne hôpital tam yow yow mu yóbbu nañ mu ne ko fal la mu waxat sawaay it ne aywa ñu dem foofu kon demaat ba ci yoon saa bu demee ba xam ne affaire baa nga bu mu mel ni ku jëlaat téléphone bi ah, waaw kii ah, waaw ah, ne ngeen bu kër bi yóbbu dëkk ba pour waa ji non ba lañ yow ba dëkk ba. saa si garaawul yow koy xam nga ni ñu def xool nag may jox rek paas rek ngir après. waa ji danay dem bu daway dem waa ji finalement mu bàyyi ko ma ne ko gis nga yow ni nga waroon de danga ko waroon a topp ba mu jeex <laughs> danga ko waroon a topp ba mu jeex rek <laughs> waaye daa am ñoo xam ne yàlla da leen a may dañu dañu dañu bari sutura waaw xam nañ ne mbir mi supercherie bi mais ñu bàyyi waa ji ci biir waaw wal iyaazu wal iyaazu billah géey yoo xam ne dara dara dara dara li leen alal loolu nag moo tax wa yazharu fihimu siman lépp lu ñuy def seen plaisir u biir ak pëy hmm, ak yaram bi apparence lépp wanewu la lépp wanewu la bu ñuy wax ñu ngi seet nuñ koy gina waxe ngir tëj ci nit ñi waaw lépp lu ñuy def mais mais naturel moo dul amati topp da la lépp nag lekk la foo leen fekk ñu ngi toppatoo ay lekk ay kii ay lii lii mos fii voilà gii gis nga kii bu bees bi nangam bi lu nekk nag fanu fu lu lekk ñépp nga gis leen suñu ciy xuus moo tax nooy def wa yadharu waaw mu feeñ ci ñoom ak siman mooy li nga xamante ne nii mooy obésité waaw mooy ay façon feebar la loo xam ne moo leen di dal am yaram gu normal dootuñ ko am ay bu ñuy am yaram am yaram yu doy waar waaw léegi loolu yeneen timay saa saam di wax wallahi huwa as-sadiqul masduq lii mu wax lii ba mu xewee yàgg na mi daa gën bari génération bu ñëw di ko gën a dund façon feebar yoo xamante ne AVC yi di dem yoo xamante ne yu bari ñenn ñi da naan ci façon lekk gi la ak la sédentarité mooy nekk toog doo yëngu di lekk doo yëngu doo def dara waaw sa yëng sa yaram yi doo yëng dara ba pare di lekk yoo xamante ne nii buuri comme ni ñu ko wax sànq de calories ak ñi nga xamante ne nii ay oméga nang ay kii ay calories yoo xamante ne nii loolu lépp mu transformé wu ay graisse ci yow di yokk ak riz ak ak yaram goo xamante ne nii. l'obésité ci wàllu lekk ki naan ci suux mooy topp bànneex yi bànneexu seen biir waaw ni ñu duy rek waaw wa yadharu fihim as-siman allahu akbar wallahi laqad sadaqa rasulullah alayhi afdalu <laughs> kon nag mu ngi noonu le allahu akbar kon nag ah mooy lii saxaaba yi meloon ak seen sang yonent waaye saxaaba ak taqallul di doyloo rek ci lekk ak naan comme ni mu tudde bunt bi wal iqtisaaru ala al qalil min al ma'kul wal xamuñu ko di doyloo ci lekk ak naan ak sol lu yemamaay lu leen mën a téye mukk ñoom dañuy dem ak tawassu fil akli wa sharb wa shurb yaatal ci wàllu lekk ak naan te yooyu ñooy sababu yi nga xamante ne mooy indi yooyu mooy indi obésité waaw mooy kon loolu bëgg yooyu topp ci moo tax yonent bi saa salaam doom ñu mooy tëndu ko loo yooyu waaw maa mala ibnu aadama wi'a'un waaw doomu aadama bi duyut ba mu repat ndab lu gën a lu gën a yées biiram waaw waaw kon nag mu ngi noonu ñi contraire ni bunt bi tudd ak ñi yonent bay safaan loon doxe noonu lañ nan waaw te loolu da lay yégatiloo sa borom wowal sa xol soril la ngay tudd sa borom waaw booy jaamu yàlla tayyel te booy jaamu yàlla sa xel maa ngi ci di ëpbalee ka nelaw léeg-léeg sax doo jaamu yàlla nekk tëdd di nelaw ba heure bu la neex ngay rey ay rek te lépp dara dal waralu ko lu dul lekk gu bari ba pare jël wélale mooy loo xam ne seen alkadali leen jëme ay feebar yoo xamante ni mooy topp nag ca as sinan l'obésité googu kon nag insha allahu taala ñu yem fii ba jotaay bii di ñëw ñu daal di gis hadis bi ci tegu di hadis Seydina Abu Umama